kon insha allahu taala ñu ñëwaat ci suñu ñaareelu jotaay di ñetteel ci buntu bi waaye di ñaareel ci xadis bi nga xam ne moom la njëkkandi mooy xadisu Seydina Jibril mooy xadis bi siiwee noonu di xadisu Seydina wa mawlaana Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa ardaah nga xam kii moo ko jëlee ci moom doom ji ah. doom ji di Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu moo ko jëlee moo jëlee xadis bi ci baayam muy riwaayatu saxaabiyin an saxaabi bi ab moo ko jëlee ci saxaaba muy riwaayatu al ibn ah, boo xam ne mu jëlee ci baay bi. ñëwoon nañu kon ci laaj yi nga xam ne moom la aji laaj ji doon laaj jarul ñu ciy ñëwaat laajam bu njëkk di laajoon Yonent mi alayhi salaatu wa salaam al islam lan mooy ak wommatu te yàlla tax. wommatul yàlla lan mooy l'islam gii ñu ne lan mooy piliers yi lan mooy ponk yi yonent bi alayhi salaatu di woon koy tontu waaw léegi nag mu continuer ci juróomi ponk l'islam mu ne nag bi yonent bi alayhi waxee loolu tontu ko laaj bi mu laaj mu ne xaala waa ji ne sadaqta ne ko wax nga dëgg waaw lii nga ma tontu ne mooy l'islam de wax nga dëgg ah Seydina Omar nee na fa ajibna lahu yasaluhu wa yusaddiqu ne ñaa ñun nag ñu yéemu mais ci waaj yi mais nan lay laaje nan lay laaje nanti ba lay pare mu wax mu ne ko ah kay waaw kay yow moom sa tontu bi lii la <laughs> ndax dañuy supposé surtout koo xam ne xamewuñu ko fii te nanti ba lay saar moom la borom bi mooy irriguer nit ñi mooy suuxat nit ñi ci wàllu xam-xam bi ko borom bi jox muy xam-xam bi borom bi tax muy dindeeku nit ñi ñoom saxaaba yi fi nekk waaye ñi xamuñu ko te nii mu ñooy moo ab doxandéem la c'est un étranger ba pare ñëw laaj yonent waaye saa saa wax ko mu ne ko ah kay nii la <coughs> mooy ah kii maa daa xam ne nii laaj kii daa mel ni kon laajam lii moom <laughs> xanaa leneen la ko tax a jóg ci laaj it comme que moom daa mel kii xam na kon li li yonent waaye saa saa am di tontu looloo tax ñu jaaxle. fa ajibna lahu ñu jaaxle ci moom yasaluhu mu ngi koy laaj moom di laaj yonente bi alayhi salaam bu tontoo way saddiqu mu ne ko ah kay wax nga dëgg nii la qaala nag waa ji continuer ne fa axbirnii anil iimaan ne yonente bi alayhi salaam léegi nag fa axbirnii daal di may xabaare waaye anil iimaan ci li nga xam ne mooy ngëm yàlla qaal Seydina Umar nee na yonente bi alayhi salaam ne ko an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir mu wax comme ponki ngëm yàlla mu ne ko nag an tu'mina bi ci njëkk mooy ngëm yàlla gi nga laaj mooy an tu'mina billah premier pilier premier ponk ci ngëm yàlla mooy dangay gëm yàlla wa malaa'ikati gëm malaakaam yi nga xam ne moom ngay dégg ci alquran waaw wa id qaala allahu lil malaa'ika waaw wa tanazzalu al malaa'ikatu war ruuhu fii nga dégg alquran di wax loo loolee yooyu yëpp da nga koy gëm waaw muy les anges gëm yàlla benn deuxième gëm malaaka alayhimu salaatu wassalaam malaaka yi nag dañ leen di gëm d'une façon générale mais waxuñu loo nañu xam ku nekk ci ñoom mooy kan ndax wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa hu borom bi teguñu xam-xamu malaaka bu nekk ñu xam nan la tudd lan mooy mission wam lan lay def mission wam est-ce ci suuf la wala ci asamaan la wala ci ndox yi la wala fa ci jéeri loolu borom bi teguñu ko ñu gëm ne borom bi moo bind ay mbindeef yoo xam ne ñooy al malaa'ika min nuur ci leer comme ni ko rent waaye saab saab waxe mu nekk ñoo xam ne laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun ñoom dañoo nekk dong duñu jëf hein duñu mooy yàlla mukk ci lim leen digal te lim leen digal ci lim leen digal hein wa yaf'aluuna ma yu'maruun te leen yàlla digal kese moom lañuy def kon gëm malaaka yi wa kutubihi gëm téere yi muy téereem yi nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala da ko wàcce jox ko ay yonent li hidaayatin naas ngir gindi nit ñi téere yi gis nga téere yi yàlla wàcce c'est ñëw di defar économie nit ñi déedéet parce que faire économie nit ñi loolu soxlawul téere yooyu di ñëw déedéet téere yooyu lu gën a màgg loolu la mooy ginde nit ñi teg leen ci yoon wu leen di jëme ci seen borom looloo leen tax a jóg loolu nag nit ci jamono ji ñu bari dañoo réer affaire boobu te tàmbaliwul ci jamono ji ah ñoom dañoo jàpp ne hein moo tax ngay gis ñu nga gis ñenn ñi ñoom jàpp ne ñu ngi wax xam-xam bu ñuy wax ñu naan voilà même téere bi ça montre que scientifique on va faire une wala un commentaire scientifique du Coran xamoo li ngay wax. alquran loolu taxu koo loolu amul njariñ bala ma dee ñu ne waa ji voilà a invité voilà le le le le scientifique tel le professeur tel hein pour nous faire hein commentaire voilà scientifique de la sourate de nangam ma ne loolu amul njariñ mais eh, yow ma ne mais amul njariñ alquran ay tawraat ay injil ñëwul ngir loolu ngir wax du la science ay kii loolu borom bi may nañu neneen luñ ko xamee soxlawul di yónni yonent ngir loolu mais li gën a fii ci kaw loolu lépp mooy nan lañuy xame yoon wi ñuy jëme ci suñu borom te xam ne looloo ñu fi indi ci kaw suuf waaw bu ñu bëggee xam yee nañ dem leneen seete ko leneen feneen mais pas ñëw fii di ñu sonal naan ñu ay lii ah wala jaay foog ne wala mooy jaay moo tax bañ ko xamul ñenn ñi xaaree suñ sax ci sëriñ li nga xam ne mooy mu gindi nit ñi waaye bu defar leen seen affaire àddina waaw ñaanal leen ci seen affaire àddina waxoon naa ñoom àjjana boobu moom loolu bokkul ci li ñuy laaj ndax loolu c'est déjà réglé pour ñoom waaw. nan laay def ba baax nan laay def ba jikko yu ñaaw yi nekk ci man sama xawal ko sama bopp tam manuma koo dindil sama bopp kan moo ma ciy dimbali ba mu set ci sama xol bi wecc ba borom bi dootuma naaw di jàppal kenn dara kan moo pare ngir lool kan moo pare ngir sama xol bi mu fóot ko ba mu set ngir borom bi tabaaraka wa taala man cee nga xam ne foofu la xajoo xamal sama wàllu diine bi nga xam ne ci la borom bi def ne manuma agsi ci moom te jaaruma ci mooy yoon bi ash-shari'atu al-mutahhara mooy yoon wii waaw fiqh bi na laay jaamoo yàlla jaamu yàlla gu jag bay am ngërëmam loolu la sëriñ di jariñ ak ab cheikh wala kuy jàngale diine mais c'est pas ñëw ngir mu lay ñaanal ngir say commerce di dox ngir sa ab di dox loolu taxu koo la sëriñ être sëriñ c'est pas faire social en un mot voilà moo tax ñun léegi comme ça suñuy meeyaar daa baaxul suñuy lunette bu ñuy tagg sëriñ bi sax kenn du ko tagg yëfu xam-xam yëfu kell teg déedéet moom kay ak a baax moom kay ku ñëw mu dimbali moom kay boo ñëwee sa kër dara du fa nekk bala ngaa dem saaku ceeb yaat mais loolu taxul loolu taxul ñëw sëriñ. taxul ñuy utub cheikh taxul ut kuy jàngale ci diine moom kay ak a tabe waaw tabe lu baax la mais kenn xaarew ko tabe boobu waxuñ moom tabele mais bëli mooy priorité te loolu lañ koy xaare parce que bu melee mele ba pare amaa lii yépp loolu kay la yore sa sàmmi la mais yële yow lépp social quoi kooku il suffisait nga dindi tur bi wala nam sant ak wala fam boobu waaye genre coliche la ah <laughs> nga ne sax kuy coliche <laughs> luy coliche <laughs> am nga fan yee maa fi doon wax restaurant du couleur ah waxoon naa la ko fi fan yee boo fàttale ko fii ci dugal waaye ko créé woon nag moo tudd coliche coliche ci xaw ma ñu ko coliche ca année quatre-vingt-six la faatu ca ca ca ca rali euh, Dakar xaw ma mais eh oui waaw loolu de Dakar ça me dit quelque chose ma ne yow moom daa mel ni sportif <laughs> waaw <laughs> waaw Coluche moomu nga xam ne ak da doon faire bi social ñëwoon ne gars yi sax benn kii la day bokk ci yi pour bluffer gars yi voilà kii ngir mu cause ñu ñàkk ñeeg di dimbali nit ñi fexe ku xiif mën a lekk yow bu dee sëriñ comme lo mais euh, c'est un coluche en boubou ah oui bu dee yow jàpp nga ne léegi sëriñ bi walla c'est du social c'est un coluche en boubou et bonnet et euh, tengada walla bonnet et euh, babouche <laughs> loolu kese la <laughs> waaye nag saa yow saa yi daal yow lu la neex nga man loolu du la neex nañ wax rek te dëgg na il faisait du jàpp ne social. c'est quoi la différence waaw ah. dëgg la bu dee wa en tant jullit booy def di yéene borom bi di nga ci am loo xamante ne bokkul ci yéefir biy def waaye dama laa bëgg wax ne ci biti nii ñoo ko niroole te loolu waru woon a tax jóg jóg sëriñ dañoo ñëw ngir mu gin di ñëw moo ñu tane sëriñ mooy koo xam ne moo ma tane ci yoonu l'islam nan la sama wommatu ci borom bi tabaaraka wa taala di nekkelu total lu mat sëkk. ah nan lay jàppe sama loxo ba teg ko ci loxo yonent bi alayhi salaatu wa salaam xam naa ne yoon woowu moo ma ko gën a xam te man na maa tegtal am na yu mu xam yoo xam ne xaw ma ko ma ñëw ngir mu faj ma ci loolu dimbali ma waaw loolu la <laughs> kon nag <laughs> nga gëm billaahi antumina billaahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli kon ndawan alayhi musa téere bi téere bi téere yooyu da ngeen di gëm waaye paa yi nga xam ne moo fi ne léegi ay tawraat yooyu dañ koo falsifier waaw yuharrifuuna al-kalim la borom bi wax yahuudi yi dañuy falsifier kàddu yi lu leen neex lañ ciy dugal effacer lu leen neex loolu bul taxaw ne tooraat bii gaa yor yàllaa ko yéen dé moo ko wàcce wàccewul lii nii l'évangile bi gaa yi wax yàlla wàccewul lii mais nag bi wàcce na lu ñu naan injil wàcce na lu ñu naan tawraat la wàcce na zabur wàcce na yeneen téere yoo xamante ne xamuñu ko kon ñu gëm téere yoo yëre wa rusuli waaye gëm hmm? quatrième gëm li nga xam ne mooy yonentam yi nga xam ne ñoom la yónni ñoom la def ñu nekk intermédiaire alayhimu salaatu wassalaam diggante moom borom bi ak jaam yi waaw ci biir jaam yi la tànn ñoo xam ne ñoom la def dig digle diggante moom borom bi ak jaam yi bu ñu waree gindeeku ci ñoom la ko jaarale yonent yoo yële waaw cent vingt quatre mille yonent waaw ñoom ñépp ñuy woote ila hidayati nnaas ngir gindi nit ñi jëmaleen ci seen borom wal yawmil aaxir waaw cinquième bi juróomeel ponk ci ngëm yàlla nga gëm bés pénc bés bu mujj ba nga xam ne amul bés gannaawam xam nga suñu bés yi tay la lan altine altine vingt-sept Chaban hein tombeeg li nga xam ne lundi vingt mars deux mille vingt-trois suba ñu ne mardi bés amatul bés gannaaw moo tax ñu tudd ko wal yawm wal yawmil aaxir bés bu mujj ba waaw watu mina bil qadar nga gëm li nga xamante ne mooy Hmm? mooy juróom benneelu ponk sixième ponk les piliers de la foi wa tu'mina bil qadar te yow mii ak képp koo xam ne jullit la ak ku ko war a doon na xam li nga gëm li nga xam ne mooy dogal xam ne mbir yi du ci sa loxo la ne de waaye ci loxoy borom bi borom bi nag mooy def lu ko neex fa'al lima yurid aji jëfaakoo na lu ko soob waaw da ngay gëm ne nag lu ne da koo natt lépp loo gis rek indahu bi miqdar nekk na fa moom ci loo xam ne lu mu natt la teg ko waaw inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar la wax ñun lépp dañ koo bind natt ko teg ko ci dogal boo xam ne loo xam ne bu jotee dina ñëw waaw ah, borom bi da koo natt nga gëm loolu xayri yi ba ca neex nag wa sharri yi ak bi nga xam ne neexul ci yow ndax dogal loolu la le destin tay bii neex suba bii du neex loolu lépp nag da koo war a gëm amul bu neexee nga ne bu baax na bu naqaree nga xaalis déedéet wala bu neexee ngay bu naqaree nga nga ne nit ñi la déedéet da ngay ne mu neexal mu naqaree yépp ci yàlla la ta kantaa yi mu ko jaarale ñi ay intermédiaire kese ay dig digle rek waaye kiy jëf jëfaa bi mooy sunu borom tabaraka wa taala kon loolu da koy gëm dogal moom nit laa yasihhu lil mar'i iimaan illaa an yu'mina bil qadari xayrihi wa sharrihi waaw te xadiis bi <laughs> li tax Mawlaana Ibn Umar nettali woon ko surtout lii wa taxoon point bii nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne ñoo feeñoon di di bañ naan dogal amul di dàq dogal moo taxoon mu wax xadiis bii. ne ba baayam ne jëli na ci Seydina Umar ibn Khattab mu nettali nettali bi waaw leen wax boo leen gisee ne leen naa ci ñoom man Ibn Umar Abdallah waaw dañ naa ci ñoom fekk gëmuñu dogal waaw moo qadariya yooyu nga xam ne dañuy bañ dogal ah la yonent ma saa saa wax ci ñoom rëy nga xam ne yawmal qiyaama dañ leen di sànni ci safa safara si ba pare borom yu dégg kàddu gu daan naan inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar ñun lépp am ci dogal lañ ko binde dañ koo natt teg ko waaw <laughs> léegi nag bi mu waxee li ponki ngëm yàlla juróom benn yi les six piliers de la foi qaala sadaqta waa ji ah aji laaj ji ne ko waxati nga dëgg qaala mu laajaat tegaat ne ko fa axbirnii anil ihsaan maa ngi lay laaj yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xabaare ma ci lan mooy al ihsaan rafetal waaw lan mooy rafetal waaw léegi qaala yeneen tubaab yi saa saam ne ko an ta'buda Allaha ka'annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak waaw mu ne ko kanta bi nga mujjee laaj muy baas yi lii mooy baasu ngëm ya fi ñu nekk l'islam bi yépp lii la al islam al iman wal ihsan après dañ ci ñëw ci lu gàtt insha allah mu ne ko an ta'buda allah kantaa rafetal gi nga wax nekk koo xam ne yow da ngay nekk ci perfectionnement waaw te nag mooy lëkkaale ak suñu buntu bii di baabul muraqaba hein mu ne ko loolu mooy an ta'budallah mooy ngay jaamu yàlla dog képp kot ka annaka tara comme si yow da nga koy gis da nga doon yàlla waaw te loolu ay darajaat la di jaamu yàlla comme si dañ koy gis la mooy yàlla dañ koy gis di ko làmb di ko daj déedéet <laughs> wa'lamu annakum lan taraw rabbakum ca xadiisul dajjaal la yeneen tuwaay saa saa nee na yëg leen ne du leen gis seen borom fii ci kaw suuf kon an ta'budallaha nga jaamu yàlla ka annaka taraa mel ni dañ koy gis mooy lan gis feeñuwaayu borom bi soppandiku borom bi ci mbir yi di jaamu yàlla xam ne borom bi kese moo fi ne ci dëgg-dëgg dafay def yii nag yii yépp ay xuuf maa ñàpp kese lañ leen mën a man a mën a gam-gam leen waaye ki leen di yëngal di feeñal ay jëf à travers ñoom mooy Allah borom bi la képp kenn koo gis lu muy def wax ak a teg borom bi moo koy ci moom mooy aji ma ta'malun yëg leen ne borom bi xalaqakum moo leen bind wa ma ta'malun ak li ngeen di jëf kon moo ñu li ñuy moo koy jaarale ci ñoom ciy teggi nag la ñuy waxe ne lu bon lii yàlla waaw dégg nañ sànq que ne da ngay gëm wa tu'mina bil qadari xayrihi wa sharrihi te gëm dogal bi nga xam ne moo ci baax ak bi nga xamante ne moo ci bon moo ci neexul waaye ciy teggin lañ ko dul askanale borom bi waaye xaqiiqa bi dëgg-dëgg mooy borom bee bi de moo fi def lépp bu ko soobul woon benn ci li ñaaw yi xew ci kaw suuf du fi am waaw kon nag an ta'budu allaha ka'annaka taraah ngay jaamu yàlla comme si di yëg di bàyyi xel la présence divine di bàyyi xel muraqaba gi ma borom bi di def di ma fuglu man itam ma koy bàyyi xel di ko sóoraale ci lépp lu may def lépp lu may def dama koy loolu day tax may def mbir yi mu gën a rafete ndax en tant jullit li jullit bu na bëgg mooy borom bi buy xool jëme ci yow di xool di la saytu di la di la xool gis nga koy wan li gën a rafet li nekk fi yow léegi nag yow loolu di ko teewlu saa su ne nen yow finalement da gis borom bi waaw travers mbir yi xew-xew yi bu dee lu neex aljamal aljamal ah allah huwa aljalaal huwa aljamal taar bi yu neex yi yépp manifestation borom bi borom bi moo ko feeñal lii ma bëgg sant in asaabathu sarraa'u shakara fa kaana xayran lahu waaw ajabat ay way yéemu waay ci mbiru way ngëm yàlla gi te lii nag ku ko lu dul way ngëm yàlla gi bu ko lu neex dalee mu daal di sant yàlla mu gën ci moom waaye bu dee ne dangaa gis di gis mbir yi à borom bi bu dee loo xam ne lu naqari la may gis jalaal ji waaw xam ne ah suuf laa nekk nag te jaam laa mbir yi manu la demee rek man ni ma ko bëgg saa su ne déedéet waaye bi muy demee mooy ni ko Allah jalla jalaaluhu wa azza kamaal moom ni mu ko bëgge mooy am te noonu lay doxe man nag arrangé wu ci nii jibi di nii parce que nag xama waaye dëgg dëgg bu ma xamoon dinaa xam ne lii sax moo gën ndax mooy rida rabb mooy li borom bi gërëm ba doxal ko ci jaamam yi di ko ci jaarale nga dem ba gërëm loole di gis kon jalaalu borom bi gis lépp borom bee manifester waaye nga dem ba yow doo bàyyi ba mbir yi xew ba pare ngay door a gis borom bi déedéet nga dem buy xew gi en même temps ngay gisaale loolu manifestation yooyu waaye loolu nga dem ba sax yow balaa daraa xew ngay gis borom bi ci à travers manifestation jëmam yi yépp nit nga xam ne noonu lay ak turam yi meloom yi nan lay in nan lay nan lay dugge ci mbir yi ak nan lay dëngale di doxal li nga xam ne mooy liy xew ak liy ñàkk a xew waaw an ta'budu allaha ka annaka taraah waaw fa in lam takun taraah bu dee nag yow àggoo fii waaw manoo def manoo di jaamu yàlla ka annaka taraah ah yëgal ne mooy foofu mooy partie beneen muraqaba bi bi ma la doon ñaari côté la bi nga xam ne jaam bi yow yaa war di bàyyi xel di suuraale sa borom looy def ak looy dal ak ah, looy wax loolu la naan an ta'budallaha yow yaay jëf ka tara wa lam takun tara bu dee yow boobu ak boo ci nga xam ne fa innahu yaraak moom mu ngi lay gis saa su ne te moom borom boobu laa ta'xuduhu sinatun wala nawm la ta'xuduhu du ko jàpp sinatun am dëmmentu wala nawmu du jàggante ne ay nelaw dara rëccul ko dara génnul ci li nga xamante ne mooy ak surveillance ak vigilance ak saytoom waaw moom la ta'xuduhu sinatun wala nawm loo nga xam ne kon moom mu ngi lay gis mooy ar-raqibu alayk mooy ki lay fuglu yow jàpp waaw. mooy fuklu loo dem ba def ragalal yàlla ci li ngay def ragalal yàlla ci li ngay wax ragalal yàlla ci li ngay jëf waaw ragalal yàlla ci li ngay jëf waaw kon nag mu ngi doon képp koo xam ne nag man nga lii am nga lii lii mooy al ihsan waaw qaal waa ji ne ko mooy di sellal sa yëpp te yàlla nekk loo xamante ne kojug ilaahi la waaw kojug borom bi la lépp danga koy askane la wa ufawwidu amri ila Allah sama ma bàyyee ko sama borom hein jëmale ko ci sama borom waa ne ko qaal nee na waa ji bi yonent saa saa waxee mu ne ko fa axbirnii ani saa mu ne ko xabaare ma ci saa waay saa teega ma cee xabaare waay muy bés pénc waaw nga ne dafa mas a intriguer dafa mas a jaaxal nit ñi yasaluunaka an as-saa'ati ayyaana mursaahaa suñu boroom ne yasaluunaka jaam yi dañu ngi lay laaj an as ci saa naan la moo ayyaana mursaaha boo kañ lañ koy yónni kañ lay ñëw kon mu laaj ko ne ko ani saa fa axbirnii xabaaram ani saati ci saa yawmal qiyaama qaal nee na yonent ma lay saar saar ne ma ne ko mal bi a'lama min as-saa'il ne mal mas'uulu déet kiñ koy laaj bi a'lama ku a xam min as-saa'il ci koy <laughs> kii ki ñuy laaj saa muy man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dinuma koo xam ki koy laaj muy yow mi <laughs> ah fii nag ñenn ñi dañ naan lool yonent bi saa saam day wax ne kon moom xamul saa kee xamul saa yonent bi saa saam waxul lool jëlal xadiis bi nga firi ko baat par baat baat baat par baat mal mas'uulu déet ki nga xam ne moom lañ ko laaj an bu ci saa. bi a'lama ku ko gën a xam mina sa an ha ci moom saa bi a'lama gënu koo xam mina saa il ki ko laaj <laughs> loolu dàqul benn yoon nga xamu mukk waaw dëgg am na jamono borom bi xamalu ko waaye xamal na ko lu raw saa moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam amaaraatu saa li mu ci nettali ci xeetam amul yonent bu jiitu bu ko nettali aw xeetam mandargay saa kañ lay xew. mooy yan ñoo jiitu saa laata lay xew comme ni Seydina Hudayfa wax ibn al-Yaman radiyallahu anhuma ne yonent saa saa moo leen nettali liy xew ba saa bi xew jàpp na ko ku ko takk jàpp na ko fàtte na ko ko fàtte moo tax jullit dëgg bu xam lool du toog mukk dara xew mu naan lii moom yonent saa saa xamu ko woon ah ah yaa ngi wax lu la leew waaw <laughs> baal li ngay wax yeneen tuwaay sàttam borom bi moo ko wan ba hatta saa ba fi saa di ñëw lépp lu fi xew di am non seulement waxuma xam na ko moom alayhi salaam mais xamal na ko saxaabaan yi waaw radiyallahu anhum wa ardaahum kon mu ne kiñ koy laaj dina koo xam kiñ koy laaj dina koo xam moom saa ka koy laaj <laughs> qaala mu ne fa axbirni an amaaratiha ndax dañuy xam saaw ak ko xam <laughs> al Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh ci saahibu mooy sëriñu borom Ibriz al Cheikh Ahmad ibn al-Mubarak al-Lamti radiyallahu anhuma <laughs> mu naan fekk bu ko doon laaj loolu si taalibe bi doon ko loolu quoi ci saa est nit ñi naa ne nit xamu ko te ndax yonent waaye saa saam sa xamul saa mu mer <laughs> ne man nii bu ma faatu woon xaw ba ba ba wax nga gis cheikh bi ni mer woon ci affaire